ne xadis boobu waxoon nañ moom ci saxiixu imaamul buxaari bu seydina al ibn azib radiallahu taala anhu bi ginnaaw loolu dane wa qaala caliyun alaa tatazawaj binta xamza xamza na ko waaye yonent ma aleyhi salaatu salaam manoo lu tax doo denc doomu Hamza ji sax mooy après loolu mooy après loolu noonu Seydina Ali mooy bi ndaw si xawee nekk kër Seydina Jaafar ndax après Seydina Jaafar bon niñ koy gisee Seydina Jaafar euh, am na riwaaya <coughs> bu al-Waaqidi bu ne bi sanadin da'if que ne après Seyna Ali la ko mujj la ko Seyna Jaafar bindoon ne moom bu fi newatul bu génnee àddina ku Seyna Ali yor te Seyna Jaafar comme niñ koy gisee ci at mii ñu ne te di ko ubbi te gisoon jee ci jeexitalu jataay bi weesu lañ ci duggoon muy sanata thamanin min al hijra huitième année bi ci gàddaay alayhi salaatu wassalaam ci lay génn àddina moom Seydina jaafar ibni abi taalibir radiallahu taala anhu wa arda kon <coughs> après bien après lool mu ne yonent bi alei satu salaam mais ala tatazawaj bint Hamza ne ko mais yonent bi alei satu salaam mais doo denc doomu Hamza ji moo doo ko def soxna muy Umaara boobu ci waxuñu imaam al-Waaqidi yooyu wala amatullah wala salma wala ainsi de suite yi ñu gisoon Fatima ainsi de suite mu na ko xanaa doo denc doomu Hamza ji radiyallahu anhu suñu bàytix bi yeneen mi aleyi salatu salaam ne Seydina Ali inna habnatu axi mais <laughs> ndaw si may bëgg a takkaloo doom Sayyidatu suñu bàytix Hamza radiyallahu anhu mais moom ndaw si sama doomu sama doomu frère la Hamza sama frère la ci frère de lait mi na radan ñoo bokk ndàmp li ta eh, yaxrumu minal minal ma yaxrumu minal nasab li nga xam ne radaa li muy tere mooy koo xam ne yéen bokk ndey ak baay wala yéen bokk baay wala yéen bokk yaay xam nga ko mënoo ko takk jigéen goo xam ne yow góor nga yéen bokk benn baay wala yéen bokk benn yaay mais bokk ngeen mooy yeneen yi ngeen walla ngeen bokk ndey ak baay mooy ko xam nga mënoo ko jàpp dak shaqiqa axu euh, al al al kii uxtu shaqiqa ko mënoo ko takk mooy ki nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay ki nga xam ne papa kese ngeen bokk yaay ngeen bokkul mënoo ko takk mais ki nga xam ne yaay kese ngeen bokk bokku ngeen papa it mënoo ko takk loolu nag mu mel foofu ci wàllu askan ci wàllu ñu bokk nàmp it noonu la mel mooy li ñuy tere ci nga takk kële ki nga bokkal ndey wala bàyyi wala ngeen bokk ñaar yépp lu mel noonu la ñuy tere koo xam ne yéen a bokk nàmp kooku moom mënoo ko nag takk waaw mooy ne mënoo ko takk te doomam mënoo ko takk ndax lan waa ji sa frère la bu dee góor la yéen a ñu nàmpandoo doomu kooku day mel ni sa doom moo tax euh, te loolu du ay affaire ñii ay noir lañ ñee ay non ñee ay ñu weex lañ ñee ñu rouge lañ déedéet fii mu ne comme France gii ñu ne ku fi amoon sa doom joo xam ne pour joxe exemple mu gën a leer yow da ko koo utal benn nunu nunu mooy ndaw si nga xam ne mooy toppatoo xale yi bu waajur yi liggéeyee yu mel noonu bu dee ne da ko utal fekk moom ndaw soosu toll foo xam ne jamono joo xam ne moom dafa dafa mën a am soow du muy nàmpale fekk moom moom du kenn rek lay garder xam nga am na jigéen ñoo xam ne comme ni crèche yi def ci creche la ñuy liggéey mais seen kër la ñuy liggéey seeni kër lañuy nekk di resevoir ñu leen dendil xale yi ay xale yoo xam ne suba gu jot bu ngoon gi jotee seen parent yi suba gi ñu indi leen bu ñu wàccee ñëw jël si leen léegi bu bu yàlla defee ne yow ndaw soosu noonu ab tubaab la nga yóbbul ko fa sa doom yow am beneen doom keneen ñoom céeri ñoom enyeeg ñoom céréeg ñoom ñoom Florence indi seen doom ñoom it ndaw si fekk benn bés mu manqué meew après mu leen di nàmpal ci weenam fekk moom dafa doon door a am doom boo xam mën na leen a nàmpal ñoom ñëpp mu nàmpal leen ñoom ñëpp loolu noonu mooy loolu dañ koo war a xam boo ko xamee nag mooy gis nga mooy yow sa doom yow sénégalais nga ñële ay tubaab lañu bu ñu màggee nu man di doon ñooñu noonu diggante ñooñu noonu ay frère lañu frère de lait lañ ak ay sœur de mooy àddina bi du mujjee mujjee mujj ba yow sa doom jooju bu dee Ousmane la tudd daal di takk ki nga xamante ne mooy Florentine ma nga xamante ne ñoom ñoo doon nàmpandoo ndax léegi ko ñoom ñaar ay frère lañu frère ak sœur lañu même bu dee ne mélanine bi daal dina leen wuutale mooy bokkuñuy couleur bokkuñu sax askan bokkuñ dara mais ñoo nàmpandoo c'est fini jeex na ñoom ay frère ak sœur lañu càggante gi ñooy xew comme Sénégal moo tax loolu dañ ko jar xam dangay gis ndaw soo xam ne day ñëw euh, doom am ñu muy ay xale yum yor ñuy seen yaay bàyyi leen fa dem muy jooy fekk moom temps yooyu muy nàmpal mu jël ko nàmpal te du ko waxee kenn te ko wax kenn nàmpal leen ba ba xale bi nelaw mu daal di yóbbu tërali bu yaay ji ñëwee waa moom baa jooyoon moo jooyoon na tuuti rek waaye lee saa mu wax ko lool te sax même bu ko waxee mooy àtte boobu ñun en général xamuñu ko chez les wolof xam-xam newu fa c'est ça la réalité mooy ñun xam yii nii du du ma ne nag kenn xamu ko fa de non am nañu ko xam mais ñi ëpp xamuñu àtte yi même bu leen bu neen non dama ko bi muy jooy dama ko jox sama ween mu nàmp après tëddi mooy ne loolu yow waajur wi da nga koo war a xam ba xam ne kon ah comme que loolu am na kon mooy sama doom ji ak doomu ndaw sii nii ñoom ñaar même bu dee bokkuñu askan bokkuñu dara ci wàllu deret ñoom ñaar léegi ay frère ak sœur lañu mooy ñooñu mënatuñu takkante te ay maxaram lañuy doon mooy ne la ngay man comme sa frère bi nga xam ne yéen nag nga xam ne aajowoo tout le temps di di di muuru ci kanamam wala di wéet ak moom loolu di nga ko man ndax kii sa frère la sa sœur la voilà ndax yaxrumu min ar-radaa'ati ma yaxrumu min an-nasabi